a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillah wa ala aalihi wa saxbihi wa man waalaah amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-an'aam ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim walaqad ji'tumuunaa furaadaa kamaa xalaqnaakum awwala marratin wa taraktum maa xawwalnaakum waraa'a duhuurikum wa maa naraa maakum shufaa'akum alladiina zacamtum annahum fiikum shurakaa laqad taqattaca baynakum wa dalla cankum maa kuntum tazcamuun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom-ñeent fukk bi ak ñeent mu ne walaqad jiitumuuna te dëgg-dëgg gis nga yéeféer yii nii <clears throat> dëgg-dëgg dikkal nañu dinañu dikkal yawmal qiyaam de furaada kenn par kenn nag kamaa xalaqnaakum comme ni nga xamante ne noonu laa leen binde woon ba ma leen bindee ñuy ñëw ci kaw suuf kenn par kenn naka noon ne lañ may dikkalee bu ñuy dee kenn par kenn présenté ma leen ñoom ñépp nag fi nga xamante ne nii <clears throat> mooy ci seen kanamu boroom tabaaraka wa taala waaye ni nga xamante ne nii noonu lañu juddoo di feeñ jamono naka noonee de moom lañu leen di présenter ci kanamu seen boroom tabaaraka wa taala comme ni nga xamante ne nii moom la suñu yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waxoon ci xadiis bi nga xam ne mooy xadiisu sayyidatuna euh, euh, xadiisu sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaaha te nekk ci saxiixayni mu ne ah nit ñi dañ leen di dañ leen di dañ leen di dekkil xufaatan nga xam ne dañuy nekk ñoo xamante ne nii gaay duñu sol yére waaye duñu sol dara dañuy rafle ñoom ñépp ba pare na leen borom bi bindewoon woon noonee li ñuy ñëwaatee daldi présenté wu li nga xamante ne nii mooy seen kanamu boroom kon nag loolu la xufaatan uratan xurlaa kon noonu la nga xam ne lépp luñ dindi woon ci ñoom day delluwaat mooy ñu nekkaat na nga xamante ne noonu lañ leen jure woon léegi nag sayyidatu Aïsha radiyallahu anha tuddoon nañ fi xadiis bu yàggul ne ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu góor ñi jigéen ñi nekk ci benn pàkk kenn solu ci yére waa loolu moom dina doy waar de mooy ñuy gis ku nekk di gis sa awraay moroom gis nga ñoom li leen lool li mu grave ci ñoom wuteeg ñun nga xamante ne jamonoy futteeku la jamonoy kuy kuy dangal kese lañ xam ak kuy wane say yaram ci biti ku ko deful sax moom la ñuy jaaxal mooy ki nga xam ne moom la ñuy jàpp ne waa ji njuuma la lu tax muy solu nii di muuru ak a nekk daan day day day day day aar li nga xamante ne nii mooy ay awraam anha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ne ko Aïcha mbir yi yaa binta Siddiq yow dooma Siddiq yow Aïcha mbir yi bu keroogee ginnaa tar ginnaa màgg que ni nga ko fooge mooy nit ñi taluñu lool sax mooy dina tar bis boobu ba taluñu sax di xool ndax ki nekk sa wet sol na yéreem wala dafa rafle kon nag mbir mangoo ngale suñu boroom nag ne noo nee lañ dikkalee nag kamaakeem ni nga xam ne xalaqnaakum laa leen binde woon wala xad kon dëgg-dëgg ji tumunaa di ngeen ñu dikkal yéen jaam yéen ñépp furaadaa kenn par kenn de kamaa kem ni nga xamante ne nii xalaqnaakum laa leen binde woon jinneeg nit nag waaw yéefér ak jullit ñépp ci yem ñooy ñëw présenté wu comme ni ma leen binde woon awwala marra te njaal bi aw mooy njaal been ba wataraktum bu ngeen di ñëw nag ku nekk rek di dee képp kuy génn àddina dara du la topp wataraktum fekk ngeen bàyyi ma maa xawwalnaakum xéewal ya nga xamante ne moom laa leen defoon joxoon leen ko ci ay am am joxoon leen ko ci ay daraja xamante ne ay jur ay compte bancaire ay kër ay lu nekk alal jéeg lépp da ngeen koy bàyyi de wara azhurikum ngeen bàyyi ko seen gannaaw daal di may ñëw wuyu noo taxit kenn du dee buñ jëlee mbir yi comme ni nga xam ne mooy yenn xeet yu réer yi ci pharaon yi pharaayna yi nga xam ne nit ki da doon dee ñu jël mbir yi daal di koy jël ay bagage yu bari booleel ko ci dugal suulaale ko loolu daa jariñ dara gis nga bi fuu yi amee rek après archéologue yi l'archéologie bi mu xewee gars yi commencé di fu di fuye lool loolu dara dañuy ñëw gis ay or ak lu nekk loolu lan la mooy gars yi sax ña doon piller li nga xam ne mooy tombeau yi li nga xam ne mooy seen bàmmeel yi seeni jamono lan lañ doon def wala après ña nga xam ne ñoo ñëw dañ doon fexe di xool fi nga xam ne moom lañ denc <clears throat> ñi nga xam ne mooy firawna yi buuru Égypte yi ak ñi nga xam ne ay kilifa yu mag lañ woon ndax xam nañ ne bu ñu leen doon denc dañ leen defal seen alal yooyu bu ko defee gars yi di gas foofu ngir xam ko daal di sàcc loolu le bu ko defee yu bari ci seen seen seen na nga xam ne mooy seen alal yu ñu amoon gaa yi sàcc ko noonu est ce que da leen jariñ fa ñu ne jariñu leen dara ta du àgg ca borom bi tabaraka wa taala moo taxoon te saar boo ñu gisoon mu ne woon yi ba Seydina Ibrahim waxoon ko yawma laa yanfa'u maalun wala banun illaa man ata allah bi qalbin salim ne yow ma bés bi nga xamante ne nii laa yanfa'u du jariñ de maalun alal wala banun du caagante duñu jariñ dara illaa lu dul man atallaha waa ji nga xam ne dafa dikkal boroomam tabaraka wa taala bi qalbin salim ëndaale xol boo xamante ne nii dafa set wecci ci leneen lu dul boroom bi tabaraka wa kon nag affaire baa ngoog kon nag da di ñëw fekk yéen nit ñi bu ngeen ñëw wa taraktum ngeen bàyyi relégué ca seen gannaaw maa xawwal naakum la nga xamante ne nii mooy <clears throat> mooy la nga xamante ne mooy xéewal yi ma leen defoon da ngeen koy bàyyi wara azhurikum seen gannaaw li nga xamante ne nii mooy seen gannaaw ngeen koy bàyyi wananaraamaakum te loolu le mooy ñun gisuñu maakum mu ànd ak yéen waa lan moo tax bi ngeen ñëwee nii dee ñëw ñu dekki leen nii ah man borom bi gisuñu maakum mu ànd ak yéen yéeféer yi ñii nag ñi muy wax dëgg-dëgg mooy yéeféer yi waaye jaam yépp it nii lañuy ñuy ñëwee ku nekk na ngay ñëw te booy ñëw sa alal jaak sa yooyu moom du la topp liir yi daal kiy topp jaam bi <coughs> moom li yonente bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne ida maatal abdu ne jaam bi bu génnee àddina moom inqata amalu moom moom ay jëfam day dog mooy mbir yi jeex na de illaa min <coughs> illaa min salaas lu dul ñetti mbir yoo xamante ne nii lim na comme koo xamante ne nii moom daa amoon xam-xam boo xam ne buy jariñ la mu xamaloon ko nit ñi nit ñi di ci jariñu ginnaawam wala koo xamante ne dafa defoon action bu baax jàngale al xam boo xam ne nit ñi di ci jariñu wala mu def lu baax loo xamante ne nii comme su def benn teen wala garab wala yu mel noonu nit ñi di ci jariñu sa ginnaaw wala doom ju baax joo xam ne moo lay ñaanal ak tamit ñaan yi nga xamante ne nii sa ñeneen sa mbokki jullit yooyu mooy xadis bi loolu la lim waaye am na yeneen mooy sa mbokki jullit boo xam ne dafa toog daal di lay ñaanal ala zahril ñaanal la yéene la ñaan goo gële loolu it bokk na ci ñaan yi nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa laa day def mu jariñ ka nga xamante ne nii mooy aji génn àddina ji de kon nag mbir maa ngi noonu ab sarax boo xam ne nit ki la ko doon saraxe ngir diw la nga xam ne comme na nga xamante ne nii noo la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defale sayyidatu Xadiija bint Xuwaylid radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha kon nag mu ngi noonu kon taraktum kon ngeen bàyyi seen gannaaw maa xawal naakum la nga xam ne moom nañ leen joxoon ci ay xéewal du leen topp de wara azhurikum seen gannaaw lool moo tax moom waykatu arab ba doon wax naan amwaalu naa li dawil miraasi najma'uha wala lu mel noonu la doon wax ñu ne ñun daal hé hé suñu alal yi ñuy dajale yépp tax yow mbir mi huhuhu gëmatuñ yàlla booleetuñ yàlla ci dara nañu xam ne ñun moom suñu alal yi de li dawil miiraas yi gis nga ñi nga xam ne ñoo ñuy donn ginnaaw gi suñu ginnaaw mais ñun naj maawa day dañ koy dajale ngir ñoom ndax de toute façon li ci yàlla bind ne ñun moom moom lañ ciy am lool keese nañ ciy am li ci des ñépp ñi ñuy donn ñoo koy fab de kon nag mbir maa ngi noonu le te nag am na nit ku yaakaar ne moom mooy donn ndekete yoo dañ koy donn moom ngoo la suñu borom ne loolu lépp ngeen di bàyyi seen gannaaw te yéen nag bu dee yéen yéefér yi waamanaa wamaa naraa te ñun nag gisuñu maakum mu ànd ak yéen tey sufaa akum ñi nga xam ne nee naa ngay yéey ñoom ngeen ma doon bokkaaleel ne ñoo leen di ram tey seen xërëm yéeg ñi nga xamante ne nii bu doon nit bu ngeen sampoon la di ko jaamu waa aramu moom boo xamante ne moom moo leen di ram mu tey anañu alladina ña nga xam ne zaamtum nee naa nga woon génn ca àddina annahum ko ne ñoom fiikum ci seen biir ñoom shuraka dañoo nekkoon ñoo xam ne daal dañ leen a waroon a bokkaaleeg man borom bi daal waa léegi ñoom lu tax gisuma leen laqad dëgg dëgg lii moo xew taqatta daal dinay dog baynakum li nga xamante ne mooy seen diggante lien yi nga xam ne moo doxoon seen diggante yépp nga xamante ne lien yi nga xam ne naxante ci caaxaan nekk di toppante ci caaxaan kii nekk dunguru yi ñii nekk ginaaru yi ñii nekk ñi nga xam ne ñooy sang yi di leen nax ak seen xërëm yooyu sax ngeen tegoon yooyu noonu mais seen lien yi lépp loo xam ne moo leen doon jokk daal dinay dog ndax ku fi dee moom te yàlla taxul mooy de toute façon ànd bu ne bu yàlla taxul moom day dog loolu moom day leer kon laqad taqatta'a baynakum dëgg-dëgg daal dinay dog seen diggante wa dalla ankum mu wëy wëllif leen sànku na dem na wëllif leen maa la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen na doon ko wàcc doon ko wax di ko kàcc te naan lii mooy yi nga xamante ne nii ñoom lañ war a jaamu ca àddina te tamit doon wax ne ñoom ñoo leen di ràmmu ñoom de nee nañ mëy ne mes ne meen tañ gisu ngeen leen ñu boroom ne inna allah dëgg-dëgg boroom bi nag tabaraka wa taala mi leen di dajale ëllëg de te ngeen koy dikkal faaliqul habbi mooy ki nga xam ne moo xar li nga xamante ne mooy pepp pepp bi moo koy xar wan wan na waa waaye mooy xar li nga xamante ne nii mooy saal comme saalu tàndarma mooy loolu de borom bi tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ne nii moo koy xar di ci génnee la nga xamante ne nii moom la ciy génnee bu ko defee muy génn di nekk loo xamante ne nii day sax moo tax mu ne mu yuxriju mooy génne alxayya li nga xamante ne mooy dund de minal mayyiti ci li nga xamante ne mooy dee wa muxrijul mayyiti mooy génn li nga xamante ne nii mooy lu dee minal hayyi di ko jole ci li nga xamante ne mooy luy dund de zaalikumullahu mu ne kookee nag loolee gis nga kookee def lii allahu mooy borom di tabaraka wa taala fa anna tuufakun waay waay léegi nag ana naka ngeen man di weddee seen borom di duur di wax ay wax yoo xam ne amul ak tamit naka lañ leen mën yi leeree kon nag mu ngi noonu mooy génn li nga xamante ne nii mooy nit jële ko ci man yu nga xamante ne nii jële tamit li nga xam ne mooy nen mu génn ci luy dund waaye it mooy li nga xamante ne mooy ku dee nii sax mooy comme Abu Jahlin dafa dee même bu doon mu ngi doon dund walla dafa dee woon waaw mu génn ci moom koo xam ne day dund mu Ikrimat ibn Abi Jahlin radiyallahu anhu mu fu mu nekk koo xamante ne bokk ci afaadila saxaaba yi gën ci saxaaba la woon moo ko génnee ci ku dee koo kële waaye naka noonu ngay gisee mu génne ku yiw moo koo xam ne ku yiw mu génn ci koo xam ne ku dee la muy doomu Seydina Nuux ja kooku baayam wallah ñooñu ñoo ñu dund dëgg-dëgg ñoo yonent yi alayhimu salaatu wassalaam waaye doom ja ko lànkaloon teñ gisoon ko ca suuratu Huud mu naan ko ñëwal mu naan sa aawi ilaa jabalin ya'simuni minal maa dinaa daw làqu ji ca montagne bële ba montagne boo xam ne moo may musal ci ndox mi ma naan ko laa asimal yawma amul kenn ku la muccal tey ci mbiru yàlla mii mbënd mii koo kële mooy xoolal